turum moo doon Xaalid ibn al-Bukayr ibn Abdi Yaliil ibn Naashib ibn Ghiyara ibn Sa'd ibn Layth ibn Bakr ibn Abdi Manaat al-Laythi loolu moo doon turam muy Xaalid di doomi ku ñuy wax al-Bukayr Bukayr di doomi ku ñuy wax Abdi Yaliil abdi yaliil du doomi naashib naashib di doomi xiyara xiyara di doomi saad saad di doomi layth ibn bakr te kojo woon ci waa allaythi ndax maamam jooju di allayth ibn layth nekkoon aliyewu waa bani adi ibn kaam moom nag seydina xaalid ibn al bukayr bokk nañu njëkk dugg ci lislam moom ak ay frère euh, yoo xamante ne nii ñu siiw lañu te jàmbaare yu siiw lañu amoon na euh, ku ci tuddoon Amir ak Aqil ak ki nga xamante ne nii mooy Iyaas ak Xaalid bi ñoom ñépp nekkoon doomi ku ñuy wax al-Bukayri ñoom ñépp ñu newoon ay saxaaba yu mag waaw akbar ñooñu seen famille moom texe nañu moom nag Xaalid ibnul Bukayr euh, gàddaay na jóge Makka kon ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fekke na ghazwatu Badrin xare Badar fekke woon na ko waaye ghazwatu Raji' di sariyatu Raji' yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waxu imaam ibn isxaaq lool imaam ibn isxaaq mu ne ci sariyatu rajian loolu sariya boobu duñ ci gudd loolu ndax dinañ ci dinañ ci du du léegi bokkul ak sariya yi c'est bien après ci troisième année bi euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa imaam ibn isxaaq moom dafay ne ci troisième année bi léegi bu jàggee àggee foofu dinañ xool est-ce que loolu lu ñëpp dëppoo la wala déet euh, imaam Ibn Ishaq ne ndax dafa am bon ghazwatu Raji' nag sariyatu Raji' imaam al-Bukhari soloo na ko rahmatullah yi mais bon contenu bi euh, da ngay gis ni am na benn wuute bu ndaw ak li waa ñu imaam Ibn Ishaq ñooñ wax mais bu dee dañoo jël euh, li nga xam ne mooy version wu imam ibn Ishaq dane yonent bi alayhi salaatu salaam dafa gars yi dañoo ñëw ne muy waa adal ak xaara ñooñu euh, dañoo ñëw ñu ne ko benn mbooloo la ay yooyu ay ay ay tribu la ñu adal ak xaara ak ñooñu ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñun de dañoo gëm léegi dañoo bëggoon nga am ñooñu yónnee bu ko defee ñu tasaare l'islam foofu jàngal suñu diine yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne bon après mu mu mu d'accord yónnee leen six personnes yoo xamante ne imaam ibn Isaaq nee na waa bokkoon na ci ñooñ Xaalid ibn al-Bukayr al bokkoon na ci ñooñ ñu yónnoon Xaalid ibn al-Bukayr bi ñu demee danga gaa yi piège dañ leen tëral ñu dem gaa yi daal di leen éliminer bu am ñu leen booleel ñu daal di leen éliminer gaa yi ñoom amuñu toon benn sentiment mooy ni ñu ñëw bëgg rey ray si ay saxaaba xamul nu ñuy def ñu ñëw ne wane ci seen biti nit ne yonentemale sar sar ñun de tuub nañu léegi nag ni ñuy def mooy dañuy yónnee ñoo xam ne dañuy jàngal mu yónnee leen ay gaay xam nga loolu mas nañ ko fi gis bi euh, Bi'ru Mauna c'était presque pareil ba ndax boobu sax ak bii wuti na ndax beeku sincère la woon gaa moom dañ ne ko yonent bi alei satu ko proposé l'islam mu ne moom duggul ci l'islam waaye nag lu rafet la quoi li nga wax mais foog naa boo ko yóon boo yónnee sa gaay ci euh, waa naj di noonu dinañu gëmaa ah, yonent bi alei satu salaam ne ko man wóoluwuma gaa yooyu ñooñu wóoluwuma leen mu mu convaincre ko ba mu yóbbu ko gaa yi ñëw gaa yi ñu dem ñu rey fa presque ñépp éliminer leen ba mu des de person ñu ñëw mun a wax dëgg wa euh, waa ji waxoon naa ko ni ñooñu wóoluwuma leen léegi mooy ñooñu sax ki leen ki waxoon ba yóbbu leen ñooñu bokkul ci ñoom te kooku ko sincère la mais ñi ñoom dañoo ñëw wane nay julli lañu gaa yi dem ñu éliminer leen ñu leen éliminer moom Eh, eh, eh, moom mii ci lañu ko éliminé waale di Xaalid ibnul Bukayr bokk ci ñi nga xam ne dañ leena rey keroog ci sariyatul rajia biñ koy faat nag mu ngi amoon trente-quatre ans rek la amoon loolu imaam ibn Isxaaq moo ko wax rahmatullah yi kon nee na ci noonu la génne àddina kon ci sariyatu raje moom seydina xaalid ibnul bukayr allaysi radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa ma'waahu